wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du qaala kamaa xassana Salaahudiin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzil saani min kitaabihi al-kunuuzul ashara fii faslil mashii'ati wal iraadati wal amri ومثال آخر من امتنان الحق تعالى على عبده الرباني أن أثبت تعالى أن لعبده إرادة منفصلة في قوله فأردت وأثبت أن له إرادة مشتركة في قوله أفأردنا إلى آخره ginnaaw ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci al kunûz al 'ashara ci al fardu ci al wasiyatu wal iradatu wal amr gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam maanaam ak xew-xewam ak euh, borom subhaanahu wa ta'aala ko def xaritam ak ñi nga xamante ne noonu la amee woon ay jikko yoo xamante ne maanaam dafa bàyyi woon borom bi subhaanahu wa ta'aala maanaam ah, comme niñ ko gisoon ci lu dul benn du ñaar ci day tëkkale ne maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam subhaanahu wa taala da ko tànn def ko xaritam comme ni mu ko waxee wattaxaza Allahu Ibrahima xaliila yàlla te xaritoo mooy ne maam Ibrahima alayhi salaam dafa jaxasoo ak subhaanahu wa Euh, waaye loolu buñ koy wax ci turam yi ak meloom yi maanaam ne melooy borom bi borom bi maam Ibrahima alayhi salaam dafa meloo bu melooy borom bi subhaanahu wa taala euh, bokk na ci tagg yi ñu ko tagg euh, mooy nee na bokkul ci ñuy bokkaale nan wa maa kaana minal mushrikiina maam Ibrahima alayhi salaam bokkuloon ci ñuy bokkaale maanaam kon Euh, mboolem jikko yi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala daggee maanaam Ibrahima alayhi salaam ci alquran maanaam ku bëgg a nekk sant yàlla jikko yooyu mu daal di koy bokk na ci comme niñ ko ne euh, dafa wéetoo comme ni nga xam ne noonu lañ i gisee ci exemple bi mooy bi ko ma bi ko borom subhaanahu wa ta'aala maanaam bi ko gaa yi bëggee sànni sànni ba Seydina Jibril alayhi salaam ñëw moom mu ne maanaam euh, ne da koy seetal mu ne ko soxlawu ma bu fekkente ne ci yàlla waaw waaye yow sa sa sa ndimbal soxlawu ma waaw ndimbal yàlla daal laa soxla loolu nag mu nekk tawxiid bu yéeme yéeme yéeme boo xamante ne néewaan na nit ku koo xamante ne day yegg foofu. Euh, comme niñ ko la ci ne loolu sax euh, exemple ñi nga xamante ne la a euh, duñu euh, dañuy dugg àjjana sans ñu xisaab leen sans ñu réglé leen sans ñu def leen laaj ba maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ñi nga xamante ne noonu la leen melale woon mooy dañoo nekk ñoo xamante ne. li ñuy wax ne ni duñu jàmbat waaye laa yastarxuuna maanaam duñu sax wax ku nit ñi mocc leen maanaam ñu eh, leen yamuñu ci loolu waaye seen boole mbir yi wa ala rabbihim yatawakkaluun maanaam ci seen borom rek rek rek rek rek rek rek la ñu wéeru te loolu mooy jikko mooy Ibrahima alayhi salaatu wassalaam biñ ko sànni ci taal dafa moom daal ci boromam rek la wéeru Seydina Jibril alayhi salaam ñëw nag loolu tamit mu am beneen mbir bu muy bu bu ci nekk maanaam mbir mu màgg bu ci ne yoonu yàlla nit ki su ci nekkee dina am ay étapes yoo xamante ne day am xeetu euh, day am ay mbir yu yu yu muy feeñee ci moom borom bi nag subhaanahu wa ta'aala maanaam masalan euh, am na niveau boo ne nit ki soo nekkee masalan moom jinne yi day ubbeeku ci moom te ci fekk ni jinne yi dañ koy daal di mën a convoiter di ko wax proposer ay services yu ñu koy defal di ko proposer di nekk ak moom euh, di ko jàppale ci yenn yi mais comme li Seydou Fouta yi wax képp koo xamante ne da ngay maanaam même la sax nga demande maanaam nga xam ne da ngay nekk ñoom ndax ñu lay rendre service du ñàkk lor bu la jural maanaam du ñàkk mukk lor boo xamante ne la lay jural euh, moo tax doo gis kenn koo xamante ne day nangu di am relation ak jinne yi ay service ak yu mel noonu lu dul mu nekk koo xamante ne tôt ou tard dinañu jël diineem wala dinañu am musiba bu ko teg ci alalam wala ci wér gu yaram wala ci njabootam lii moom mënta mënta ñàkk jinne moom maanaam euh, am na ñi nga xamante ne nag dañuy ànd ak am daal diw borom jinne yi diw nangam moom ci biir jàpp ne fekk loolu mooy jëmmi ñaañu li gën a màgg liñ ko mën a ñaan maanaam képp koo xamante ne da ngay faral ak même fii bi boo xamante ne sax day faral di bëgg ñuy naan am naa ay taalibe yu jinne yooyu kooku en général soit dinañ ko am ñoom mu ci bëgg koy teg ci seen diine wala ci ci ci seen wàllu ci wàllu diine wala ci wàllu addunam wala ci wàllu njabootam wala ci wàllu alalam maanaam moom ñoom mënuñoo ànd ak nit ñi ba pare jaxasoo ak moom. ba noppi li ñuy gis moom am benn constance bu négatif ci moom loolu loolu jinne yi moom du am moo tax képp koo xamante ku yeewoo ku leen xam la ku xam mbir moomu la day day da leen di sori maanaam euh, ñoo mën nañu jëriñoo ci nit ki mais moom du nangu mukk dugganti ak ñoom jamais euh, d'ailleurs d'ailleurs Euh, am na ñoo xamante ne dañuy tegu ci yoon bi mais le fait que ñu nangu di am collaboration bi ñu am ak jinne yi di yóbbu ci yi carrément te loolu benn étape la ci étape yoon bi maanaam yoon bi soo ci nekkee day am benn étape boo xam ne da ngay am lu mel noonu en quelque sorte bu ñu ko doon exemple bu ñu doon joxe exemple dañuy joxe day mel ni xam ngeen ne tey tey ñun bu ñu jugee woon fii non doon dem Paris wala Marseille wala Montpellier wala Toulouse wala feneen ci yoon bi am tout le ay air maanaam da ngay fekk fekk rek benn yoon wu génn yoon bi maanaam li dañ naan la yoon waa ngi nii am air. Euh, ku bëgg a dem ci yoon yi ku bëgg a dem ci yàlla nag te sa destination nekk ci yàlla bu doo bu taxaw ci erreur parce que soo taxawee tant fois que dina la tardé ci sa yoon maanaam ku nekk xam na ni tey bu fekkente dem tey Paris te saa yoo bougé dem ci benn air taxaw fa maanaam air boo romb rek taxaw air boo romb taxaw. taxaw une heure deux heures de temps dem ci beneen air mais fii la daal di duggaat taxaw une heure deux heures de temps euh, maanaam mën ngaa def journée ci yoon bi te doo yegg su fekkente ne tamit maanaam parfois xam ko parce que air yi bëri nañ trop sooy def tamit air boo dugg bu amee lu ko fàttali loolu téye la ko am na ñoo xamante ne bi ñu déparé pour que exemple rek air bi njëkk ci lañ jàdd bi ñu jàddee gis fa ay fookaay ah gis fa euh, restaurant yi gis ci ñu daal di samp sanc ñu daal di mujj sanc nag maanaam continuer ñu wuñ seen yoon foofu la mujj sanc loolu moo mujj nekk seen seen seen seen destination am ñoo xamante ne dañ lim seen ci air yu njëkk yi dem ci beneen air am ñoo xam ne dem na ba troisième heure ainsi de suite am ñoo xam ne dem na ba nga xamante ne heure bu mujj bi la avant ñu yegg ñoom tamit foofu lañ toog daal di sant jàpp na yegg nañ alors que kuy wut yàlla doo nangoo taxaw ci heure da nga suba da nga du sax nangoo jàdd ci heure waxuma laa gis ci ci taxaw par contre soo jàppul ci heure bi dina am yu bari yoo doon xam yu nekk ci biir air bi comme ni ko ñëpp xam maanaam booy daw bu dee da ngay jubal rek dina am yu bari yoo xamante ne dina dina am yu bari yoo xamante ne di nga ko romb mais doo gis parce que nanguwuloo jàll ci air bi mais loolu wàññi wu la dara parce yaa ngi ci yoon ki nekk ci air bi moom di ko aka naan ataay ak joxe ah kooku yow yaa koy dëkk yegg moom nag dina koo di ci yaakaar ne yow raw na la parce que moom la ñu fii ci mais fële bu boo leen yeggee yow da nga yegg lu yàgg da yàgg da yàgg nekk ci ay xeetu teraanga yoo xam ne moom mënu ko sax pour sonal moom mënu ko sax pour sonal te yow te moom euh, du ko xam mais tant que yaa ngi ci yoon comme que yow la eh, nekk ci air bi yëpp amul lenn loo koy loo ko gis comme yow yaa ngi ci air bi te yow amul lenn loo ko gis donc moom du en fait euh, euh, moom day jàpp ne. moom suñu tool mi ngi dund dund xam ne yow xamoo ko dëgg am na lu muy loo xamul mais yow boo yeggee rek maanaam dundam moom nekk lu zéro ci kanam sa dund yoonu yàlla la mel maanaam dafa am ci air yi li ñu exemple yi li ñu jox ci air yi daf ci am affaire adduna maanaam day am étape boo xamante ne nit ki bu ci nekkee adduna da koy daal di xaw a wala boog maanaam ñu commencé am ay relation xam naa seen xam naa stage diw xam naa euh, si diw nangam yor naa registre bi ci numéro yi maa ngi wax voilà bi ci am relation yoo xamante ne voilà parfois ay lijjanti voilà ngay mën gaaw di mën lijjanti di ko jaarale ci ñu mel parce que de voilà dana départ rek tase ci réseau boobu maanaam pour li nga njëkk muy réseau àdduna bi yow nag bu dee réseau boobu moo la fasciné jàpp nga ni yegg parce que comme maa ngi côtoyé personnalité yu mag yi ñi nga xam ne ñoom ñooy ci ñooñu la ñuy tudd ci milieu religieux bi maa ngi leen di côtoyé te léeg yenn avantage sax mën naa ko am ci ñoom pour yow yegg nga alors que maanaam da ngaa déparagul foofu parce que air bu njëkk bi da nga ne parfois sax doo génn dëkk bi en fait génn boo xam ne kii yow ba tey yaa ngi ci àdduna bi quoi yaa ngi ci milieu mondial bi léeg-léeg am na beneen air boo xamante ne foofu yi ñu koy mooy comme par exemple euh, dañ naan la sikkar sàngam boo ko defee di nga am nangam sikkar sàngam soo ko defee dana la jural nangam te bu ñu xoolee loolu yëpp mu nekk ci côté àdduna am am àdduna am am alal am am et cetera souvent mooy euh, nasaraan yanke yi nasaraan yanke yi ñoom bokk na ci lii ñu leen caractériser bokk na ci li leen caractériser mooy ñu mel noonu mooy dañuy faral di yor ay zikar yu ñuy def ak ay man kataba yu bëri maanaam ku bind nangam am nangam ku def nangam am nangam ku def nangam am nangam loolu dafa bokk ci seen ay mbir yu bëri bëri bëri nag lañ ci yor beneen bi ci def mooy dañuy bëri lu ñuy sikar kii nga xam ne moom daa nekk ci yoon wi moom bu bu bëggee si kar par moom day sa def sa astaghfirullah euh, wala bu dee ay alxuraanam lay jàng wala maanaam mu jàng ci ñaari jukki keneen ki ci def wala def ay salaatu ala nabi masalan di julli bi def ay salaatu fatiha euh, wala bu amee benn ci tur yàlla bu muy si mu si kàcc lim bu yam lasrayanke bi moom du def loolu moom day mën a sikkar lu bëree bëree bëree bëree maanaam moom par exemple ay nombre sikkaral yi te loolu képp ku xam milieu asrar bi dana xam ñoom li gën a néew li lay sikkar loolu dañ naan la sikkaralal mille nangam tur bi nga si après ah li ci tegu nga si tar ko nangam yoon dégg nga man dèjà boo ubbi rek sax dañ naan la sans astaghfirullah ngay ubbee sans salatu fatiha sans nangam nga daal di si tar après ñu ne la da nga ci teg yàlla ci kat bi kat ak ak kat wala ñu ne après nga teg ci euh, li nga war a si kat am na nag fukki tur ak benn yoo xamante ne benn bu ci nekk mille cent onze ba koy def après ñu teg ci li ñu la ñuy def ñoom. mais nag pour ñoom ñoom bëriwul loolu li ma li ma wax nii lim bu ndaw a ndaw a ndaw la ci ñoom ah. parce que tellement que dañ koo tàmm maanaam ñoom li li ma wax nii li ma tudd nii ci semence yi la la nekk lu ñuy tudd mu nuru lu bëri mais ci ñoom maanaam daanaka lu muy maanaam guub ndox la ci ñoom. léegi nag milieu boobu soo ci nekkee moo tax boo seetloo ñoom seen jëkkër ay nombre yu bëri la ñu justement parce que li koy li indi seen nombre yi di bëri ñoom mooy ñoom nekkuñu ci ak taslim wa riba maanaam wommat ak gërëm yi yàlla dogal ñoom nekkuñu ci domaine boobu ñoom ci li ñu nekk mooy ne dañuy ne il faut que ñu changer ndox maanaam mbir ni mu a demee fokk ñu changer ko exactement moom ñoom ci côté boobu lañ nekk loolu moom moo tax par exemple dañ naan ah nangam di xew na waaw il faut ñu retourner tendance bi il faut ñu retourner situation bi il faut ko moo tax seen sitar yi di rëy seen sitar yi di rëy léegi ñi ñëpp ci sax yi lañ nekk mais ñëpp ñëpp nag adduna ba adduna daj ñëpp ci sax yi lañ nekk moom nag ñu moom loolu la wax waaw loolu maa ngi déglu mais bu ñu bu ñu di waxtaan ci biir di wax lu amee solo noonu ñuy waxtaanee loolu waaw mais baal ma après ñu waxtaan ci loolu ñoo ngi jégalu mais mënuñu di waxtaanee ji lu am solo nii ba pare ñuy waxtaanee ñu koy dagg ci lu mel noonu. léegi ñun ñëpp àdduna ba àdduna daj ñëpp ci taxis lañ nekk ba mu def ñenn ci mooy yi nga xamante ne leneen lu dul yàlla ñoru leen te ci yàlla rek lañ nekk. nekkul ci leneen ñooñu rek nekk ci tax ñoo ko ñoo nekkul ci tax yi léegi euh, bu ñu demee ñoom ba beneen am na air boo xamante ne gaa ya fa nekk euh, moo tax foofu da ngay gis lasrar ñii def lasrar souvent euh, da gis dañ naan masalan ñoom dañuy ñaan maanaam dañuy ñaan la ñuy am na ci nag ñoo xamante ne ñoom ñoo yéex encore ñooñu moom ils ont pris le chemin contraire jàpp na ne ñoom bi ñu génnee autoroute bi ci côté góor bi lañ génnee sax ñoom génnewuñ sax côté droit bi ñoom bi ñu génnee dafa yàgg mooy ñi nga xamante ne parce que par exemple dañuy jël aaya alxuraan yi wala turu yàlla yi wala yooyu pour di ci liggéey nit wala di ci wala di ci def parce que njabarkat yi ñu njabar bëri na ci ñoo xam ne dañuy njabaree yeneen mais am na ñoo xam ne aaya alquran yii suuru yàlla yii la ñuy njabaraatee pour am effet bu négatif ci ay doomu aadama hmm. après nag ñoom dañuy jàpp ne ñu ngi ci yoon bu baax parce que aaya alquran lañ jëfandikoo wala suuru yàlla lañ jëfandikoo fekk ñu ngi ci yoonu alkane mu am ñoo xamante ne ci yoonu ya euh, yoon bi ñu nekk mooy yoonu euh, ñoom euh, sortie bi ñu jël maanaam air bi beneen air boo xamante ne léeg-léeg ci air boobu nit ñi bu ñu ko nekkee dañuy am yenn gént yu bari ñuy def ah. boobu tamit beneen air la te seen gént yi buñ xëyee gis na liñ géntoon démb xew na tey ñoom nag parfois heure boobu foofu la ñuy nekk loolu fasciné ñu nekk ci monde boobu gis naa nangam gis naa nii non man tey lii ma xamoon ne kii ma defee sama nangam lii gis naa lii na ci ñoom ci heure la ñu nekk affaire euh, am na ci biir heure te ñoom souvent dañuy bëri lu ñuy sukkandikoo ci gént yi pour di tëral ay at léeg-léeg sax am na ci ñoo xamante ne tey bu ñu géntoon julli jot ñoo ngi nekk ci biir julli gént bi julli ñu yeewoo ñu julli ndax jàpp nañ ni julli nañ ci biir gént bi ba pare am na ñoo xamante ne ci ñoom tellement que loolu da leen fàttali tous les jours di leen gént lu dee te tous les jours dina te xamuñu ne seytaane moo leen di nax tout le temps dinañ gént dara ne ñëw jàpp ne ñoom fi mu toll dañ leen di wax ni te dañuy bëri lu ci sukkandikoo te am na benn mbir bu am ci gént est ce que xam ngeen ni caaxaankat yi gën a mag ñi gën a mag ci caaxaankat yi même ñoom beeto ñoom kara gaa yooyu leen leen di dégg même ñooñu ñi leen gëm dëgg-dëgg dañ leen di gént ay gént yu baax gént leen ci ay dimension yu kawe ci kawe kawe kawe ñi leen gëm moo tax gént yooyu amuñu benn valeur ci yoonu yàlla parce que nit ki nga gëm rek parfois gént gi day aju rek di rafet ndox di rafet ndox ci nit amul am na air boo xamante ne ci air yi air boobu air wu karaama la maanaam di mën a di di di mën a def miracle di ñaan muy nangu ngay bëgg na nangam am loola di am bu ko defee ne yow léegi nag ku màgg màgg nga parce que yaa ngi bëgg muy am yaa ngi ñaan muy nangu. fekk ci étape rek ci étape rek nekk mu am erreur boo xamante ne euh, eh mooy ku dugal balaa nga jàpp ay jinne la mooy comme yi ñu doon wax sànq mooy jinne yi dañuy proposé ay service dañuy ñëw di la feeñ di la wax di la jox ay indication nga koy essayer affaire yi di dox am na ci biir air am alal la maanaam yow ci moment bi nga alal maanaam alal ji lay ngay ñaanalaatee nit ñi yaakaar la mu am air boo xamante ne airu nit ñi dëgmal la la maanaam ñu bëri dañu lay dëgmal li ñu naan guddeewum diw guddeewum daa xat nga am bayre ok nga am bayre nit ñi bëgg la dina déggal loo wax ne waaw mbooloo mi ñëw ainsi de suite am na air boo xamante ne airu kasfu euh, la maanaam mais pas bi nit yàlla yi di wax beneen mooy lan mooy par exemple di mën di jàkkaarloo nit ki di xam li muy xalaat di toog benn mbir di xew New York nga nekk Lyon di gis scène bi scène bi ni muy xewee New York nga mën ko nekkali gaa yi woote wala ñu laaj information gis ni effectivement bi ni ko décrire noonu la nekk di xewee New York waaw ak yu mel noonu boobu tamit beneen la ñaare ku ba yegg ci air boobu sax maanaam ku dugg ci air boobu kuy daw daw dawal dawal dawal dawal dawal man oto oto yoonu yàlla lay ba jékki-jékki jàdd ci air boobu c'est extrêmement difficile de génne ko ci air boobu mu continuer yoonam parfois foofu lay nekk ba alko yàlla mu am beneen air boo xamante ne léeg-léeg air wu di mën di jàkkaarloog monde supérieur yi la maanaam yaa ci àdduna mais da ngay gis li xew monde asamaan ak yu mel noonu air boobu tamit air air bu dangereux la air boobu air bu dangereux la bu jafee bu jafee bu jafee traversé bu jafee risque la tamit am na ci biir air yi air turu yàlla yi la ak meloom yi am turu yàlla yi melo yi dañ lay ñii nga am ay découverte yu extraordinaire dañ koy wax sax takkul ak ba nga am ci ubbee bu yéeme am na ci biir euh, air yi Euh, mais heure boobu heure boobu ñenn ñi dañ ciy jaaree jub ñenn ñi dañ ciy jaaree di gën di sóobu seen yoonu yàlla ñenn ñi dañ ciy jaaree ci stagné ñenn ñi dañ ciy jaaree sànq. bon eeru karaama yi def miracle fii dañ ci def am na ci air boo xamante ne. nit ki dañ naan ko léegi maam day day voilà day nekk vraiment koo xamante ne day dugg nag léegi ci assemblée nit yàlla yu mag yi am na ci air yoo xamante ne mooy dañuy dugg ci biir nit yàlla yu mag ngay gis seen ay catégorisation xam seen ci nekk ci seen mbir voilà xam seen ay dimension nekk sax yow ci biir dimension yooyu boobu tam beneen air am na ñoo xam ne tamit foofu bu ñu ko yeggee jàpp nañ ni yegg nañ en foofu du dañoo sànq wala dañoo jàpp ne dañoo yegg en fait alors que ñu ngi ci sax yëpp dañ leen a tënk fenn rek muy nit ki bu demee ba yegg ci yàlla carrément maanaam nga xam ne léegi yàlla maanaam moom moo tax ñu bari dañuy tàmbali di dem mais pourcentage mais bu infime ñoo yegg ci yàlla parce que kenn ku ci nekk day am mbir boo xamante ne moo lay gàllankoor nga xamante ne malaaka yëpp ci ñu woon xoolal naa Ibrahima alayhi salaam def malaaka bi yor doj yaa ngi malaaka bi yor ngelaw laa ngi malaaka man maa ngi nii seen sang man fiñ na Jibril asalaam sangu malaaka yi nañ la dimbali dañ lay dimbali te ñu ngi waaj a dugg ñu ngi dugg ci taal bi de ñu ngi koy taal ci biir taal déedéet tontu bi mooy déedéet bu bu dee seen dimbal yéen yow ko ndimbalu yàlla laa soxla jeex maanaam yàlla yàlla kese ah yàlla waaw yàlla rek waaw kon dee ji mu xam sama xaal doy na ma jafe la moo tax maqaama pour la jafe en fait catégorisation wu afraad yi ñett façon lañ ci boo leen xoolee globalement catégorie bi gën a lu inférieur moom mooy ahlul xulq mooy ñi ñi mel ni ni intime maanaam amitié intime boobu ñu am ak yàlla comme maam Ibrahima alayhi salaam parce ñoom ay ndooray maam Ibrahima rek alayhi salaam dafa am catégorie yoo xam quatre caractéristiques yoo xam te ne bu ñu ko xoolee ba mu jeex da nga koy yooyu bokk na ci mboolem yi ñuy tuddee sunanu fitra moom maam Ibrahima alayhi salaam moo leen njëkk a meloo moo tax ñuy wax ne euh, euh, naka la ko aay waxal ñoom naan ñoom li li kalimaatin moom fa atammahunna fa qaala innii jaa'iluka linnaasi imaaman hmm? qaala min durriyyati qaala laa yanaalu ahdi zaalimiin iz wa'ada wa iz wa'ada Ibraahiima rabbuhu bi kalimaatin fa'atmahunna wala wa iz maanaam fa'atmahunna waaw mais aaya bi nu mu tàmbalee maanaam wa qaala innii jaa'iluka linnaasi imaaman qaala wa min dhurriyyatii qaala laa yanaalu ahdi zaalimiin man maa Ibrahima alayhi salaam borom subhaanahu wa ta'aala dafa dafa am ay kàddu yoo xamante ne moom la fasanteeg moom mu nekk benn contrat mais mu matal leen ñoom ñëpp. mu ne ko kon dinaa la def euh, kon nga nekk ñi nga xamante ne pour nit ñi yow yaay euh, Seydina kay kay nga taxaw nga dox lu gaaw nga ñëw voilà nga toog maam Ibrahima ma salaam borom subhaanahu wa ta'aala dafa am ay kàddu yu mu contrat bu mu tëral ak moom mu matal leen ñun ñëpp dañuy wax ne sunanu fitra yi la am nañu wax ne déedéet ren bi buñ ko ren bi loo doomam la mais est-ce que imaginer ngeen boobu ni mu màggee ah sa dooma ngi nii non sa dooma ngi nii teg ko ci yoon bi yàlla bëgg ñu teg ko ci kese sacrifice la waxuma la tëral ko nga rendi ko bu dee woon sax joxe ko ñu rendi ko sax sa nena mais yow ci sa bopp yow li ko jur yow yaa ko war a rendi te xam ngeen ni du benn malaaka moo ñëw ne ko yàlla nee nga rendi xale bi de dafa gént daa gént rek de day rendi xale bi daa gént daal di rendi xale bi jeex na loolu rek la affaire bi du ne ab malaaka moo ñëw ne ko yàlla nee na nga rendi sa doom du loolu de parce que bu doon mu gën a solaire mu gën a màggal ko waaye dañu am gént bu doon sàmm ak nag moom naa ne moo xam nga gént yi rek gént gént la rek gént la parfois moom c'est vrai que bon yeneen yi buñ géntee dëgg la mais bon ah, man de bii bii ba gént ba na la interprétation waaw ne ko non xam naa dama doon gént di euh, mooy xale bi. dina màgg ba tegu ci yoon bu baax jeex na rendi bi ma ko rendi mooy yar danaa ko yar ba rendi ba kanam loolu lay teg daal di koy interpréter noonu rek di jeex di jeex déedéet dafa ne comme que gént naa ko te man yenant laa te yenant lu mu gént noonu la kon man damay rendi sama doom lu mu ko tëral rendi ko c'est bon waaw mu ne kon nag dana absorbé waaw maanaam loolu ni mu màgge loolu ni mu réyee évité benn yoon mu wax ko xale bi tamit imagine xale bi nga xamante ne moom moo ko war a rendi moom lañ war a rendi xale bi ne ah comme que yàlla moo la ko digal moom yàlla moom lu mu wax noonu rek waaw rek la def ñu rend mu rend mun ba pare def exécuté maanaam loolu mooy ne li yàlla digle loolu tamit jikko yi maanaam ma ma xamal ku la gën a moo tax ab maqaama euh, boo am na mandarga maqaama boo gis am na mandarga maanaam amul maqaama boo xam ne dañ naan rek diw yegg na maqaama sàngam te amul moyen pour vérifier ko loolu amul hatta yeneen yeneen yi alayhi salaatu wasalaam dañuy vérifier seen maqaam maanaam ab yeneen pour mu wane ni moom ab yeneen la dafay def mu'jiza ñu xam ne kat kii li mu wax ne moom yeneen la dëgg la te pas parce que dafa ni yeneen laa rek ah, na yeneen la day ah yàlla de ah nekk waxub yeneen ku ko xañ a wax te du dëgg rek kon yeneen la déedéet même moom dañ koy vérifier. am na benn mbir nag bu mat a bàyyi xel xam nga dañ naan ab aat bu ci yàlla moom doo ko déngat boo ko déngatee na nag loolu dëgg la mais xam ngeen kooku pour ñan la ñi nga xam ne nekk gi ñu nekk nitu yàlla dafa avéré ba pare ba ñu teg ko de côté maanaam kenn discuté ko pour ñooñu la maanaam tey par exemple mënuñu ne comme tey benn waay bu ñëwee sa doom ba soxla ay cours wala rek tout simplement école doo dem ne damay jàngale école ah yow loo man man moom mat moom mat akama aay mat non dama ci aay ba nga xam ne ah waaw rek ñu daal di kon même nag ba avéré ba mu avéré que dëgg la sax ah waa ji sax dëgg dëgg la lii man la ko bu boobaa la ñuy doog a wax naan bon après élève bi moom mu di nga professeur bi maanaam na na def naan ci daa xool parce que professeur moo gën a xam ainsi dérive yi nga xam ne ñoom ñoo am ci yoonu tasawuf dafa ri riyaay boo xamante ne maanaam étape boobu noonu maanaam partie boobu gars dañ koy dañ koy occuper maanaam dañ naan rek ab wàllu yu kenn du ko jeexal mais ab wàllu yu lañ wax maanaam boo xam ne lii laa yaam dafa avéré maanaam dafa nekk loo xam ne dafa état bi liiru ba pare kaay si non non non kaay nga toog Voilà. après yow après eh Mouhamed après yow la soo noppiwul yoo xam si lañu dégg nga voilà. maanaam étape boobu maanaam da ngay gis discours bu général bi du taxaw dañ naan bon wàllu kenn du ko dingat parce que boo dingatee lii da lan ci fekk nangam boo kiiwee xam nga bu nit yàlla moom bu ko ba pare maanaam buñ ne la buñ ne la patient bi bu mu dingat médecin bi wax ne ko garab gi jël ko bu di dingat ak yooyu bu mu discuter avec médecin mais mooy ki nga établir na ne médecin la yor na cabinet ñu ak xool ko bu baax ba mën ko établir maanaam du lépp am ba pare maanaam du doon waaye ko lépp taxaw rek daan man médecin laa rek après commencé gars yi gars yow gis naa ni sa problème bi am sa biir bi la nangam nangam bu indi xaar ma xotti ko nga jox ko donc loolu lu mat a bàyyi xel la maqaama yii li tax di wax lii mooy maqaama bi nga xamante ne mooy maqaamal kul la boobu li koy caractériser mooy yi nga xamante ne moom lañ gis borom subhaanahu wa ta'aala tuddee ko moom Ibrahima alayhi salaam ne ni gi voilà maanaam yàlla la jiital ci lépp amul lu muy bokkaale ak yàlla ci dara du boppam lay bokkaaleel yàlla du doomam du jabaram wala jëkkëram du population bi euh, euh, naka lañ ko waxee euh, opinion publique opinion publique du président du kenn waaw lay bokkaale yàlla amul adduna alal bu bu jaral mu bokkaale yàlla mu boole yàlla ak loolu dara wax nañ ko ci ni mu mel ci bi muy wax ne euh, inni askantu zurriyati bi waadin ghayri zi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salata dafa jël doomam doomam benn doom la amoon boobu muy maam Ismaïla alayhi salaam doom jooju kese la jël bàyyi ko benn kenn ci soxnaam yi mu am te moo ko jural doom bi ci àll bi daf leen yóbbu ba fii ci Makka nekk tey mu bàyyi leen. dikkal leen ko ne fii la ne yàlla rab inni askantu zurriya sama njaboot man maa leen dëkkal fii di waajal ci xur wi nga xam ne ghayru di zar'in amul luñ di bay xam nga àll boo xam ne désert la koy bay bay am ko yaa rien inda baytikal muharram nee nag sa wetu kër sa wetu néeg bii la bi bi ñu ordal xam nga lu tax li ñu kii mu sola ngir ñu mën di taxawal julli léegi ñun da ngay gis koo xamante ne waxuma la sacrifice pour maanaam julli jarul ko benn mu sacrifice daal xatta mu bañ a ndékki bu bu ñëwoon ndékki jot na mu leer ko ni tey bu ndékkiwul léegi nii waxtu julli bi day romb te su paree dafa war a jot te bu moytu dootu am temps ndékki mais ndékki bi lay préféré julli bi amin wala yeneen ak yeneen non moom dafa ni fii laa leen bàyyee yàlla ma bàyyee leen ko yow maanaam gis nga wax gis nga tawakkul bu nekk boobu maam Ibrahima am parce que man biiru ci yàlla carrément maanaam damay absolu mais carrément mais aussi culte bi nga xamante ne ak adoration maanaam jaamu bi mu war a jaamu yàlla c'est-à-dire amul lu mu ko jaralul amul lu ko jaralul parce que jël njabootam kanam teg nañ ko ne pour lan yàlla pour ñoom ñi mën di taxawal dul yaakaar naa wax nañ ko ci jotaay tey imagine nga kooku mu naan la ay bon en fait man su may liggéeyee euh, du ma mën a julli bu ma mën dul takkusaan timis bi peut-être que géej bi daal bu ma ñëwee laay mën a boole imagine que kooku di wax mel noonu da ngay gis nag nit koo ne dundam bi yëpp maanaam carrière am yëpp mësul dul heure maanaam depuis ñu embauché ko ñu amal vingt quatre vingt trois vingt quatre ans ba bi muy retraité mësul dul heure après moom mun na taxaw am jirowu wax ne moom maqaama yooyu la amee wala ñu jiñ ko ak gis nga différence bi mu mën léeg-léeg sax lu gis koo xamante ne dañ koy jiñ maqaama boobu moom mooy taxaw naan la en fait maanaam moom lii que maanaam lii que trajet bu ndaw ah maanaam tey diggante Géejawaay euh, euh, ak Sandaga diggante Géejawaay ak Sandaga parce que bu ma jëlee euh, oto bi géej Sandaga balaa ma yegg ci Géejawaay julli dañuy romb ak embouteillage bu tar dañ naa la non boo yeggee rek ndax boo yeggee rek nga boole wax boo yeggee rek nga julli au lieu ma au lieu ñu ne ko mais xaajal yoon wi ay ay ay xaaj da ngay jël sàngar ba bërëb sàngar boo xamante ne da nga mën a wàcc julli boo jullee ba pare maanaam da ngay faat ba foofu rek boo jullee ba pare nga faataat yegg la ci kat waaw waaw waaw en quelque sorte en tout cas pexe utal pexe rek mais non non dañ naan la non non ah mooy teew rek sax waaw oh, julli moom xam nga boo teewee rek nga yegg rek boo yeggee nga julli rek c'est incroyable en fait léegi tey nga xool maam maam maam euh, maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam caractéristique yooyu ñu am dafa am tamit beneen caractéristique bu mu am euh, mooy le fait que maam Ibrahima alayhi mu ne comme ni Alxuraan la awwaahun haliim maam Ibrahima dafa amoon euh, ak la awwaahun dafa amoon le fait que mu nekk awwaah mooy koo xam ne day dellu tout le yàlla. ak Allah tamit day tekki koo xamante ne day woo yàlla foofu fekk man foofu fekk bu ñu woo yàlla di ñaan voilà wala mu nekk koo xamante ne day tekk tamit koo xamante ne day woo yàlla tout le temps ah maanaam moom bu amee lu ko metti ah, ah. mais ah boobu muy woowee muy maanaam wax ko pour métti ko nekk déedéet tekkiwul ah ah ah maanaam tekkiwul ah, ngi métti ah, la turu yàlla yi xam nga yàlla turum en fait euh, turu yàlla yi ah, euh, maa ngi maa ngi maa ngi wax kàddu bii nit ñi ngi métti maa ngi koy yëg mais yàlla laa koy yëgal yëgal ma ko keneen mooy maa ngi jàmbat yàlla mun ak ku ilallahi xaaja laysa yarfa'uha siwaka ya rabbana voilà maa ngi jàmba ci yow yàlla ay aajo yoo xam ne kenn mënu ko yëkkati ko dul yow mais que maam Ibrahima alayhi salaam dafa nekkoon koo xamante ne ku amoon xol bu nooy la maanaam maam Ibrahima mënul gis nit ku nekk ci jafe-jafe ak métti ak coono. ba pare du du du du ko touché ba pare du jéem dara ci ci yaakaar daal loolu moom vraiment Safara mënul loolu. dañu wax ne gan ci àdduna mooy maam Ibrahima alayhi salaam borom soxna la am na lu mu ci nekk gaa yi bañ ñëwee malaaka yi moom nit la leen ko parce que en fait nit ku gisee malaaka bu soppaliku nit bu ko xam ne bu la boo gisee nit nga jàpp la mooy ne jiwee la war a doon la ne mais du malaaka malaaka ku ko nit gisee bu ko xam ne pour nekkee ci gën a formule loolu tax maam Ibrahima sa salam xàmmewu leen woon te loolu xam ne ñu bëri doon dañ koy question moo tax ma moo tax saxaaba yi xamuñu woon Seydina Jibril alhamdulilah bi mu dugg see di laajte ainsi de suite Euh, bi mu gisee bi mu gisee malaaka yi moom daf foog na ay gan la noonu mu ne qaala salaamu qawmun munkaruun mais xoolal fa maa labisa an jaa'a bi ijlin haniid mais xaw toog rek mu dem wuti lii am am sëll sëll mu duuf mooy duuf ñaari nit ñëw seet ci ko mësul leen a xam dañu ñëw nuyoo ah waaw nuyu ah waaw de de nuyu nañ la yow dina waaye toog leen maa ngi ñëw neef tuut mu dem rend ji boo dem euh, wàññi ko indi tegal la mais gis ngeen générosité boobu extraordinaire ko xam nga bu doon loolu ki nga defal mooy koo xam ne. xam nga ko kilifa la ku màgg la ku wala yooyu te sax yegg bët boobu sax moom bariwul mais mais moom ku mu xamul lay xam loolu générosité boobu léegi kuy woote woo maqaama boobu war na prouver loolu moom tamit parce que mbir mu ne dafa am ay mandal la est moom am na générosité boobu beneen euh, mbir mi maam Ibrahima alayhi salaam bokk na ci liñ ko xame mooy dafa yor daf daan moom musul añ wala bu reer moo xeex loolu mën ko def saa yu añam pare wala reeram da koy jël bu amul ku mu ko bokkal day génn ci mbedd mi di wër ku mu ko bokkal pour ñëw toog moom ñu bokk wala ñu bokk rek bu ko gisul ci bu amul ci ñoom moom mooy génn dem wuti yi mais ah gars beneen bi ci def mooy moo tax borom subhaanahu wa taala euh, dafa am tam moom jikko ju amee mooy jikko ji yoo xamante ne moom la borom subhaanahu wa taala meloo ci ci turam bii di ar-rahman maam Ibrahima sax moo yàlla moo tax bi mu waxee bismillah mu tekki ar-rahman parce que ci la yemoo la sax ci araf maanaam. mboolem tur yi yëpp turam bi nga xamante ne moo leen dajale ëmb leen tur bi taxaw seen kaw mooy arrahman borom subhanahu wa ta'ala euh, dafa am lu mu meloo mooy la mooy day jël ay xéewal yu rëy di ko jotale ñoo xamante ne dañ koo noonoo ba pare ñoom duñu xam ne xéewal boobu ci moom yàlla la jóg te ñu mën wet bi su bëggoon dugg dégg te di jëfandikoo xéewal boobu pour contre ko moom yàlla ba noppi yàlla du ko nangu daf leen di sax yokk la leen te ñoom duñ xam ne xéewal boobu ci yàlla la jóge maam Ibrahima tamit alayhi salaam dafa am yoon jikko jooju loolu moo tax xaritu yàlla tamit jikko jooju maam nit ki pour mu mën incarner maqaamal xul la foog mu yor a jikko boobu maanaam moom mooy ngay jël ay mbir yooyu jariñe ay njariñ di ko jotele ay nit ñoo xamante ne ñoom dañ la noonoo yow mais boo leen koy joxe bu leen ko jox ci anam koo xam ne dana naan leen yéen a may noonoo waaye lii maa leen koy defal déedéet da nga koy def ci anam boo xam ne ñoom yi ñu xam ne affaire bi provenance bi yow yii la voilà moo boobu moom bokk ni ci gën a moom bokk ni ci gën a gën naqare matal <laughs> soo mënul lool sax di leen ñaanal xanaa ah waaye yàlla diw de sama no maanaam noonu boo xeex ko kaay mi ngi jóg tout le temps di ma jéem a dal di ma jéem a di yàq sama der mi may jéem a def lu ñaaw mi may ci ay yàlla defal ko nangam ak nangam way yàlla may ko nangam ak nangam way yàlla waaw nga ñaanal ko way way yàlla defal ko lii way ak lii yàlla yombalal ko nangam ak nangam <laughs> waaw boo defee sa dog yi nga gën a yaakaar nga ñaanalaale pour yàlla may ko yokk ko ay xéewal defal ko nangam ak nangam ça va dire risque bu yéegul foofu yéegul benn dëkku lool mais li ñu tekki mooy amul maqaamu day xamal maqaamu sulla boobu ko moom waaw loolu moom moo tax après ñuy gis ñu nekk nit ñi gën a sell xol ci nit ñi ñoo gën a set xol ci nit wutuñu ku leen sant wala ku leen gërëm wala ku leen bëgg wala ku leen bañ wala ku leen soxal wala déedéet wutuñu loolu yëpp ñoom yàlla rek la ñuy wut jeex na duñu jaamu nëbbatu wala jaamu teew jaamu yàlla kese la parce que am na ñoo xamante ne ay jaamu yu feeñ lañu maanaam mooy bëgg nañu nit ñi xam leen nit ñi xam seen valeur nit ñi di leen euh, di leen màggal ay suñu am bay rek yooyu. bari na ci moo xam ne moom boo defee dañuy si kàddu may xëy wala yu mel noonu mais dafa am ñoo mais dafa am tamit ci nit ñi ñoo xam ne nag ay jaamu nëbbatu lañ maanaam dañuy ñaan bu leen ñoom bu leen kenn xam dañuy nëbb di di di di di di tout le temps ñu ngi fexe maanaam di nekk tout le temps ci discrétion bi gën a total pour bañ nit ñi xam leen ay mbir yoo yu bëri yoo xam ne seen responsabilité lay ko taxawee parce que bëgguñu ku leen xam te pourtant seen ay responsabilité la parce que bëgguñu siiw bëgguñu et cetera ñooñu tamit ay jaamu lëbb si lañ jaamu yàlla nag day de def bu yàlla bëggee mu feeñ ci yàlla bëggee mu nëbb mu nëbb moom loolu du lu muy jigéen ci toppatoo wu ko amul ko solo li ko amal solo mooy na nekk ci li yàlla bëgg ak li nga xam ne moom mooy ay responsabilité waaw yeneen ñaari catégorie ak afraad yi moom mooy ahlul mahabba ñoom ñoo gën a kawe tuuti ñooñu dañ jeex ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam après mais loolu mooy globalité bi laay wax nii ah ba tey parce que am na globalité wu afraad xamante ne Euh, ñoom lañ doon gisoon nañ leen bi ñuy gis islaax ak ñoo ñu doon gis mooy catégorie bi nga gis voilà nga xam te ne amul ci ci yàlla nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa lañ ci wax jeex na sax seen dem seen dikk seen bëgg seen bañ seen kontaan seen neex lépp ci ñoom daal ci ñu yonent bi lañ koy natt sallallahu alayhi wa sallam ci anam boo xamante ñuy jëm yonent bi la ñu waxal sallallahu alayhi wa sallam cest ñoom seen bopp dañ ko dañ ko rey te lépp dañ ko rey ci seen bopp c'est-à-dire amuñu bëgg-bëgg parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li bi bëgg mooy lu bëgg ñoom amuñu lu ñu bañ parce que li yonent bi bañ lañ bañ sallallahu alayhi wa sallam amuñu lu leen di parce que li ñuy mer parce que li rek lañ di merloo sallallahu amuñu lu leen di naqari parce que li naqari yonent bi moo leen di neex parce que li neex yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen neex jeex na mboolem li ñuy bëgg maanaam ci mboolem li ñu dem di ci jublu di ci dox rek c'est parce que dañuy ñoom li ñuy njëkk a lijjanti mooy lan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon defe bi nan la meloon nii xool comme ñu ahmad rahimahullah ahmad ibn mu ne moom du lekk xaal xaal parce que xamagul ba tey yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom nan la ko doon lekke ci xam ngeen lekk nu xaal bariwul façon soit da ngay tibb xam ko wala nga dagg fa ay voilà voilà maanaam bëriwul façon mu ngo incha allah daaw na moom borom xam-xam bu rëy la waaw <laughs> ah, nee na wala nga def ko genre bu rafet bëriwul mais comme xamul ñu koy di defee daal saa yoo ba xam ko. voilà c'est-à-dire que ñoom loolu lañ mel day ñu jeex ne teg fi ci yeneen ci sallallahu alayhi wasallam loolu mooy mooy mooy jeex ci yeneen ci jeex ci yeneen ci sallallahu alayhi wasallam tekkiwul comme koo xamante ne buñ ko tuddee day xam buñ ko tuddee tekkiwul loolu léegi jeex bi xam nga mooy lan mooy ne man de sama intérêt yii la mais nag bi sallallahu alayhi wasallam nee na intérêt boobu ko préserver parce que dama war a doxal lii comme que mbir mi noonu la tamit man sama intérêt dama koy rey amatul bi bëgg sallallahu alayhi wasallam loolu bu yeneen sallallahu alayhi nga ne man lii moom musuma neex mais comme yeneen bi saa sax nee na loolu mooy li baax kon man su ma bëgg-bëgg annulé naa ko jël naa remplacé naa ko fekk naa ko place boobu ci li yeneen bi bëgg waaw sama euh, man bu maanaam man nii laa bëgg bi par exemple sama tànk fii laa ko bëgg a mais comme yéen saa salaam moom tegu ko foofu fee ko teg man sama bopp teggi naa ko teg naa ko moom fu mu ko teg maanaam di dundu sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci anam goo xamante ne parce que lu sunna boo rey maanaam boo dundal rek partie boobu ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam day imprimé wu ci sa partie boobu yow masalan tey bu fekkente ne sa loxo fexe maanaam li ngay jiw yëpp mooy ne yéen ci saa salaam lu mu daanul defar loxoom du ma ko def maanaam euh, ci acte yi mu tëral maanaam mooy globalité wu charia bi pas exactement même tey mais globalité wu ensemble bi. nga ne ah, kon sama loxo bi masalan sama loxo yéen ci saa salaam nee jigéen bu mu takkul man sama loxo bi du ma ko ci laal. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ah, moom loxo bi du ci takk lam góor la sama loxo du ma ci takk lam loxo bi maanaam ainsi de suite bu boobaa partie boobu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day imprimé wu yow ci yow te bi sallallahu alayhi wa sallam imprimé wu ci yow noonu sa tànk noonu sa maanaam ba ba sa xel ak sa xol noonu. bu ko defee yow dundatoo moom mooy dund ci yow maanaam yow nekkatoo mais moom moo nekk à travers yow loolu la ñuy jeex mais mais jeex tekkiwul maanaam du ay théorie quoi ay pratique la ay ay tee la ay tee la ay pratique la ay doxalin la ay mentalité la ay idéologie la maanaam du ay théorie ba pare du loo xamante ne dañ naan kenn mënu koo daj quoi maanaam aussi ah sëñ na sëñ na voilà merci. voilà. kon loolu loolu maanaam euh, euh, euh, yii yii ay mbir la moo tax moo tax partage yooyu singularité boobu li koy matérialiser en réalité mooy le fait ruuxu wala jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi mujj nekk ci sa jëmm law loolu rek moom mooy moom moo koy matérialiser après beneen martaba bi mooy maqaama xatmiya bi boobu tam moom mooy beneen gur bu fardaal bi waa ahlul mahabba ak waa ahlul xulla waa ahlul xulla ñoom ci melo yàlla yi lañ jeex ñoom melo yàlla yi ci lañ jeex ahlul mahabbat ñoom ci nekk nekk yàlla bi ci lañ jeex ngir jeex ngir jeex yeneen bi sallallahu alayhi xulla ñoom ñaare da ngay ñoom dañuy am ñoom ci ci ci tur yàlla yi ak meloom yi lañ jeex carrément voilà euh, ñu am maqaam borom maqaama xat njëg mooy xat mu maanaam parce yeneen ko ku nekk wàllu yi ko doon am na ku ci raw koo xamante ne kooku moom moo leen féete kaw fëj leen ñoom ñooy borom maqaama xat njëg am na ci sax maanaam. yeneen yi nag ñoom ñëpp nag yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo leen tëj loolu moom moo tax wàllu yi bi nga xamante ne moom moo ko doon ci maqaama xatmiya boobu moom moo tëj yeneen wàllu yëpp mooy soxku jàll radiyallahu anhu mais maqaama xatmiya xatmiya boobu am na ñoo xamante ne ñeneen lañ mais ñu am xatmiya ba tey te pourtant bokkut ak nag ci naan al xaatimul muhammadiyul ma'lum sauf que loolu kooku rek lañ doon mais dañuy am ma xam-xam ndax kee moom kenn la mais am na ñoo xam ne am nañ maqaama xat lii ngir ne dañoo plafonné lépp maanaam mboolem façon état bi plafonné nañ ko ñooñu nag ñooy ahlul Qur'an ñooy waa al Qur'an voilà loolu moom moo tax euh, léegi pour revenir ci kon ci kaawu ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy euh, mooy yoonu yàlla moo ci nekke il faut xam ne bu baax a baax a baax état bii te xam ne lenn lu ci nekk mën na nekk blocage ci yow maanaam air air bu ne mën nga faa dugg non seulement du non seulement parfois air bi day am blocage bi xam nga léeg-léeg ngeen di daw fii di ñu naan autoroute bi dañu koo bloqué parfois ci ci sortie wu air yi lañ koy bloqué maanaam da ngay dugg ba dugg ci benn air toog ba bëgg a génn dootoo mën a génn loolu moom moo tax lépp loo def objectif lu bokkut ak yàlla set rek yaa ngi ci yaa ngi ci lu la mën a gàdd yaa ngi ci lu la a soril yàlla yaa ngi ci loo xamante ne dinañ danañ détourné euh, bokk na nag ci air yi gën a dangereux ci air yi te boobu moom yaakaar naa mooy air bi gën a dangereux ci luñ gënee parce que boobu nit ku ci xës ba dugg fu mu génn ci day jafe mooy airu borokaas ci sëriñ maanaam euh, au lieu nit ñi jàpp ne yàlla mooy seen objectif yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy seen royukaay déedéet dootuñu nekkati ci loolu dañu nekk tout le temps ci di occupé wu ci seen famille maanaam ñu ngi gën di nekk rek ci maanaam pour ñoom occupé bi ñuy occupé wu ci seen famille ak màggaayam doy na pour pour euh, euh, naka war ji mu war ak ji mu jaadu nit ki ci yoonu yàlla. mu am sëriñ bu ko wommat ci yoon wi ak jaadu ak war ji mu war mu bañ koo def ab keneen maanaam mu bañ koo teg palaamu yàlla différence boobu la ñu bëri mënu ràññee maanaam seen ci ñeneen ñi teg ko palaasam waaw boobu lay wax loolu lay wax war ji war loola war ak jaadu ga mu jaadu mais xidma sëriñ bi lu muy tekki xidma sëriñ xam nga loolu expression la yoo xamante ne mooy liggéeyal sëriñ bi ah sëriñ bi ko war di liggéeyal noonu ci expression boobu muy waa am taxaw xam nga lan mooy problème taxaw léeg-léeg mooy expression ñoom yi ñu utiliser dañ ko kone de telle sorte que euh, ñu bëri dañ koy utiliser finalement mais mu nekk ci yoonu caaxaan liggéeyal sëriñ bi nit yàlla yi bu ñu ko doon wax dañoo naan saxaaba yi la daan dañ daan liggéeyal leen ci biir mais ko daan bayal toolam euh, bu bëggee dem ah, di ko nduggali di ko tekkiwul de. abadan doo leen dégg ci xissa yi ñu naan yeneen bi de sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi radiyallahu anhu ah danoo kër waaw. day kii day day day day xëy di bàyyi ji di déglu ci di kii mais mëni na amoon nañ soxla mëni na amoon nañ soxla mënoon na noo sàpp te amoon na marché bu rëy mais sahaaba yi radiyallahu anhum kenn ku ci nekk dangaa yoroon ko dund dund bu normal en fait loolu moom moo tax est-ce que c'est vraiment dommage en fait euh, keroog rek dañ koy waxtaan ak yenn mbokk yi. Cheikh Tidiane Sy radiyallahu anhu yeneen bi sallallahu bi mu ñëwee en fait dafa ñëw fekk tasawuf ñu dugal ci affaire yu bëri bëri bëri bëri bëri bëri seen seetal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñëw jël ko indiwaat ko ci yi mu doon dund moom ak saxaabaan radiyallahu anhu yar ko ci buntu boobu ba pare ne koy sa taalibe yar leen ci buntu bi mais li doman lu tëkk ci tarixa bi léegi ñu utili ñu wër dëkkiwaat mbir mi de telle sorte que gars yi dañoo delluwaat ci li nga xam ne moom la yéen ci sallallahu alayhi wasallam ne Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bàyyi nga topp man li ma la wax nii nga jàpp ci lii. léegi dañ koo teg wax dem topp ci leneen nga xam ne moom la ñu woon ba na solo mais liggéeyal sëriñ bi lenn rek mooy nga bëgg ko te yàlla tax nga topp ko ci yoonu yàlla. te nga dëggu ci loolu loolu la ñuy tekkiwul leneen. voilà loolu lañ tekki ah xidma bi maanaam expression la ñu ngi utilisé xidma pour tekki loolu mooy ñi saxaaba yi radiyallahu anhum ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam c'est-à-dire que dëgg gi ñu dëgg woon sincère gi ñu sincère woon te war a ànd rek ci yoonu yàlla. comme ni alquran alladhina amanu bihi wa nafaruhu wa azzaruhu wattaba'u nuura alladhi unzila ma'ahu ñi nga xam ne ñoo ko gëm dimbali ko ci yoon bi wecc ko maanaam aussi ba am respectabilité bu mag bu am par rapport ak moom ba pare topp leer gi nga xamante ne moom lañu ko yabal wàcc ko mu ànd ak moom maanaam mooy yoonu yàlla alquran bi ak sunna loolu mooy loolu mooy topp loolu mooy liggéeyal sëriñ bi ci kaw loolu nag ci gën a dëggu ci nit ñi koo koy gën a jëriñu ci sëriñ bi ci biir loolu ki ci gën a incarné lii mooy gën a jëriñu ci sëriñ bi mais tekkelewul euh, day def saa yu woote woo nga mu ñëw saa yu liggéey euh, liggéeyloo tool bi nga dem saa yu maanaam en quelque sorte genre benn buur lay doon rek boo xam ne day buuru quoi. di di joxoon ñu dagg kese. ba pare ñu war koy def addiya saa su ne addiya bokk na ci naam ci ci ci yor ci liggéey bi maanaam lii bu ñu ko waxee maanaam mooy lii mooy sooxalu liggéey bi loolu lañ teg mais. maanaam yeneen yi ñu def mooy comme par exemple di ko dimbali ci bay tool rek wala yu mel noonu ak yeneen yu mel noonu ak addiye yooyu loolu dëgg la ba maanaam nekkul lu euh, lu contraire ak liggéeyam bi mais loolu du li nga xamante ne su amee maanaam du li nga xamante ne mooy base bii tax ñu mën a fonk maanaam sëriñ bi di fonk taalibe bi wala taalibe bi di mën a jariñu ci sëriñ bi déedéet du base bi base bi lii ma la wax la moo tax saxaaba yi radiyallahu li gis ñun ñëpp ñu jariñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam egg ci ku kenn dul mu sa yegg ba adduna bi tukki bu ñu boole wala yi yëpp mënuñu ti mënuñu tolloo wéet ci saxaaba benn saxaaba radiyallahu ku ci gën a tuuti te kenn tuutiwul ci ñoom radiyallahu bu ab bu noonu mu noonu wax ne ki gën a ci ñoom radiyallahu te kenn tuutiwul ci ñoom wala yëpp soo leen boole yi mënuñu toll ci yow yàlla tere ñu seen tund parce que dañu dëgg woon ci liñ ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy liggéeyal bi ñuy wax soxba bi ak xidma bi noonu la saxaaba yi radiyallahu anhum tekkiwul ne ñoom ñëpp cent pour cent lañ daan foo leen fekk ñu liggéey yeneen bi sallallahu alayhi wasallam déedéet am na ci ñoo xamante ne benn yoon lañ mën a gisante moom jeex na doo gisante ci moom moom ba àdduna tukki am na ah am na ñoo xam ne dugg yi dañu bokk jotaay rek voilà comme hajjatul wadaa maanaam dëgg googu moom la laaj yéen sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu tarixa bi daf ko wax ne ko na nga delluwaat ci yar bi ma yar man saxaaba yi radiyallahu anhu loolu mooy yoon bi yoon bi lépp loo fekkul ci ni yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon doxale ak saxaaba yi radiyallahu anhu lépp loo ci fekkul rek c'est boo nga teg ko de côté waxu ñu ne du la avancer de mais bu li gën ci li mën a avancer ci li la mën a avancer du lu ci gën bi ñu doon wax dafa bokk ci blocage yi mooy lan sama sëriñ a gën a màgg kenn du sama sëriñ est-ce que sama sëriñ est-ce maanaam nekk ci loolu kese kese am na ñoo xamante ne seen adduna seen sëriñ yi mën a nekk boo leen laa doon tey un million bi ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii doon am nan problème bi gën a màgg ci adduna lu nekk nag mën nañ la ko waxal ci seen sëriñ bon yu bëri du nekk dëgg tamit mais mais mais mais en quelque sorte dinañ ko la wax kanam au moins mémoriser nañ ay anecdote yu dul jeex waxuma la nga laaj leen lu tolloo noonu ci seen ci seen ci bi def sallallahu alayhi wasallam déedéet loolu moom du maanaam dafa jaaduwul ci koo xamante ne yàlla rek ko ko ñor mu xam ci keneen ku dul yeneen sallallahu alayhi wasallam lu ëpp li mu am ci bi sallallahu alayhi wasallam waaw loolu moom mooy li nga xamante ne jaaduwul képp ku mu dal war na xoolaat boppam personnage boobu ak ku mu dee li nga xam ci moom moo ëpp li nga xam ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy xaaw ay yow demu goo fenn ay ci ay laxee mbaay nga ne ci ay nax yu mbaay nga ne yàlla tere nag euh, ci biir air boobu am na ci benn place bu garaaw a garaaw mooy place bu confronté maanaam dóorante diggante nitu yàlla yi maanaam sama sëriñ moo gën a màgg mais pour mu gën a màgg il faut ñeneen ñi ci des nekk ñu doyal voilà sama sëriñ yi gën a màgg dalil bi wane ne moo gën a bu mooy ne ñeneen ñi ci def tekkiwuñ dara. waaw waaw non boo loolu moom kufrun ba waatul mukhrijun an al-millah waaw <laughs> yàlla moom képp ku ma wax mooy loolu mooy loolu do foofu da ñu dalil muy wane yow génn nga ci islam wax ne sa sëriñ moo doon indi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu yàlla jéggal sax ci ci nekk li wax non maanaam tolloo nag yeneen bi sa wala tolloo nag saxaaba yi radiyallahu loolu dong mooy wane ne yow eh, eh, eh, loolu mooy wane ne nit ci sànku na alku na bu yàgg ak ah. ma maanaam li ñuy indi mooy ne Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bi mu indi tariqa bi maanaam bi ko ko yonent bi doxee fii sallallahu alayhi wa sallam daf ko doxoon ci cadre boobu mu delloowaat nit ñi ci loolu ñu delluwaat ci islam bi comme ni saxaaba yi doon dundee radiyallahu anhum saxaaba yi radiyallahu anhum li ñuy fonk fonk bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu koy màggal màggal te ak ñu ka ñoo am ku ñu fonk ak ñoo am ku ñu màggal te bëgg ko bëgg ko xamante ne bëgg ji ji mais nag amul kenn ci ñoom ku ci yegg koo xamante ne da nga jël yàlla ci sallallahu ko teg place yàlla amul. amul kenn ci ñoom tey koo xamante ne bu ñu la ko woon yeneen bi nii sallallahu wax yàlla dina ko nuru ak yàlla amul. amul kenn ci ñoom ku sañ jël yeneen bi sallallahu di ko tudd ci ay caaxaan wala ay foofu amul loolu ñoom sax dañoo sori mboolem xeetu caaxaan ak mboolem xeetu foofu ak wala ba noppi alquran bii muy téere bii mooy seen téere amuñu ñoom beneen téere saaba yi xam ngeen ne radiyallahu anhum amuñu woon beneen téere xam ngeen loolu saaba yi ñu naan téere sàngam bi suñ diw bi ñoom amuñu woon benn téere lañ amoon mooy alquran jeex na awalam yakfihim anna anzalna alayhim alkitaba tutla alayhim xanaa doon leen nag ne wàcce nañ ci ci ci ci ñoom boo xam ne dañuy jàng moom leneen lan lañ nga bëgg tey question bi nga xamante ne nit ñi dañ koy posé ban téere nga may conseillé ma jàng ko téere bi gën a màng mooy alquran beneen ban téere nga bëgg ñu wax la ko yàlla mooy téere bi mu wàcce léegi dinañ ban téere nga bëgg ñu conseillé la mooy téere yàlla bi mos nañ ko wax ci benn gàmb waaw yàgg la loolu def na laal léegi wat man na fukki at gàmb goo wax léegi man na fukki at defuñ ci ko defuñ ci ko kuy ab jullit te liir ko parce que dafa liir ko ba mu jeex te mosoo liir alxuraan ba mu jeex ne ci reste tradition mooy war ngaa xoolaat ko te comme am nga temps liir damin ci ko ba mu jeex te damin ci ko nekk téere boo xamee benn wax bi ñaaw a lay wax ci yeneen bu mag mu yem ci ay sax ay saxaan ak yaayam nga xam ne bu alxuraan da ko tudd màggal ko lool Seydina Mariama alayhi salaam téere boobu ñëw di wax lu ñaaw ci ñoom ñaar ñii ba pare bi spéculer mu leer na leen ay caaxaan la li muy wax dara bu ci dëgg yow nga am attan nga attan koo liir ba mu jeex ba pare musuloo liir alxuraan ne serait-ce que traduction française ba mu jeexam nga xoolaat sa bopp mën na ñoo la sàmm mais sax bu dagan ci ko beneen téere boo mën a bu mu mën doon ko mu jeex te mosoo lire alquran ba mu jeex xoolaatal sa bopp bu dee bis bu nekk nga lire dix article ci ci ci ci ci ci wax ci domaine sangam domaine sangam domaine sangam te benn page alquran doo ko lire xoolaatal sa bopp. ainsi de suite téere yàlla bi amul lu ñu gën a mën a préoccupé wu ëpp téere yàlla bi amul. saxaaba yi radiyallahu amul woon beneen téere bu dul alquran bi. moom rek lan amoon te ñu waraw ñëpp soxlawuñu junniy téere leneen lu mën a doon li ko gën a mën a leeral bu lenn lu dul wax ji yeneen bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam moo gën a mën a leeral alquran amul leneen lu ko ëpp doon amin yàlla sax kon daal dañ ñu jeexalee loo xam ne aaya la boo xam ne ci dóor nañ ko ci maam Ibrahima alayhi salaam ak jeex bi mu jeex ci borom subhaanahu wa nekk xaritam ndax xarit xamante ne dootuñu leen mën ndax ne borom subhaanahu wa dafa nekk ci lépp mu maam Ibrahima alayhi salaam borom subhaanahu wa tagg na ko tagg rëy rëy rëy boo xamante ne moom lañ dañ koy faral di wax souvent ne tagg woowu rek doy lu sëkk ci maanaam màggal gi ñu ko màggal anam goo xamante ne mënee fu koo yamale keneen moo tax ginnaaw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maam Ibrahima sallallahu alayhi wasallam a màgg ci ma lu yàlla bind ndax nee na ne dafa matal waaw moom Ibrahima alayhi salaam dafa matal sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk voilà te boobu ñu bari dañu mais est-ce que xam ne moo ëpp doole xutbaan yi fardaaniyee moo ëpp doole xutbaan yi même bu fekkente ne xutbul jaami' bi al mooy xutb mooy alfardul jaami' xutbul gawsi bi mooy xaw ko mooy alfardul jaami' maanaam ci afraad yi la bokk sauf que euh, dafa dajale diggante fardaani yi ak xutbaani yi maanaam moom dafa am fardaani yi waaye nag am na yeneen afraad yoo xamante ne mën na yeneen afraad yoo xamante ne mën ko ëpp doole loolu moom moo tax. Euh, maqaama yëpp ñuy tudd yeneen maqaama yi ñuy tudd moo tax maqaama yi ñuy tudd yëpp maanaam daanaka ay ay xeetu bulut la ay bulut la rek kuy wut wutal yàlla kuy roy royal yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam kuy jàng jàngal alquran ak sunnaam jeex bul ci teg leneen sinon yeneen yi ci def yëpp bu lu lay gën a leeralal loolu garaawul bu lu lay gën a leeralal alquran ak sunna garaawul jarul nga ci sonn parce que perte de nga nekk te temps bi di ko précier te nit ki dundam dafa gàtt trop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 alors que pourtant man man waaw waaw fay na yéene en fait dañuy fay yéene ak effort maanaam yéene fi ñu koy fayee moom kese mooy fi nga xamante ne effort mënu faa ne ñu yéene kese kese kese kenn du ko fay bu ñi ngi mel ne tey ci taxaw ne man jullit laa fas naa yéene julli kese te saa yu julli jotee du julli voilà kooku kenn du ko fay dara maanaam yéene si nii si ñu koy fayee moom kese mooy ki nga xamante ne effort du ko impossible maanaam mooy tey bu ma doon bu ma doon voilà maanaam mais euh, yow kay xam nga ni sax tey jii tool boo takkoon jabar te naan loo xam naa bu ma moom fas naa yéene bi bu def ma jox la dépense mais teg koo fay toog naan man day fas naa yéene joxe dépense fas naa ko yéene de loolu dul maanaam mais par contre suñu impossible foofu la la yéene di fay foofu lañ lay fayee yéene moo tax mooy par exemple nit ki dee nit ki nga xamante ne taxul lu yéene lii lépp mu def ko taxul lu yéene nekk ci yoon bi mais foog ko yëggul parce que yoon la tamit yoon bu ñuy xotti la parce que aussi dafa am bakkan bu ci nekk te bakkan boobu il faut ñu éliminer ko parce que dafa am ay noon maam il faut maam combat bi foog nga def ko. loolu moo nekk xam nga yow lan moo tax nit ki mën a taxaw ci bakkan bi. dafa am ay évolution yi ñu am ci ay natt bu jëndee natt amaat bi suuf day dem dem dem ba àgg ci natt bi. waaw xam nga moom am ba xam ne suñu àgg bi yëpp suñu daal lay tax ba duñ suñu àgg. voilà état bi. lu tax ñu taxaw ci ay pour indi loolu wala boog. non non non non. mën nga am nga indi exactement. maanaam xotti gi ngay xotti yoon bi kilométrage bi. foofu la maanaam xam nga yow boo taxawee ci air bi taxul kilométrage bi nga xotti ko kilométrage bi yaa ngi koy xotti bu teel bu oto bi tegeewul ci tëli bi ci autoroute bi di daw foofu rek nga ko ngay xotti maanaam air bi boo taxaw da ngay tardeel ba pare day jëlee dëgëral bakkan bi moo tax loo ci taxaw rek mu mu dëgëral moo tax ñi gën a gaaw ci yoonu yàlla mooy ñi nga xamante ne yàlla jaarale na lu leen fenn lu dul ci boppam ñooñu ñoo gën a gaaw a yegg ci yoonu yàlla mooy ñi nga xamante ne amuñu amuñu commitment moom moo tax tànk ñu koy wax ci tarixa bi caabi ci garna dee laanu yéen ci daf ko bu xaat tarixa bi ne ko pour mu delluwaat exactement ci moom li ñu doon dundal saxaaba yi nga xamante ne moom la ñu kii bi dem di beru fii nekk tout ci kurus yi nekk déedéet affaire yu ndaw la ñuy def ak seen yéene bu sell ak seen xol boo xam ne dafa jublu ci yàlla yi kese bëgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu dëggu kese kese kese nekk ci loolu rek bi jeex na di teg seen tànk ci alquran ak li suñu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale jeex na loolu mooy yoon bi maanaam loolu nag yow soo ci dellu ci waatee mooy tax nga nekk mooy tax nga nekk muhammad yi voilà feeg nag da ngay nekk dañ naan la waa ji bi nangam la ci nii lii la ci lii la maanaam ku nekk am lu mu askanoo am ku mu askanoo wi mais nit ki keeg delluwul ba askanoo ci yeneen ci yàlla Muhammad tefe sallallahu alayhi wasallam maanaam mu nekk Muhammad yii moo tax Muhammad yeen c'est-à-dire que moom bokkul fenn bokkul ci kenn bokkul ci lenn ci yeneen Muhammad la bokk sallallahu alayhi wasallam jeex na feeg nit ki demul ba nekkaat loolu mm, yoonam day def te loolu justement mooy yoon bi moo tax te loolu yaa ngi koy am su boo nekkee ci yoon bi xanaa gisoo ni ah, yeneen yeneen ci yàlla bi saa lu bëri ci alxuraan dañ leen di tuddal yenn kéemtaan lu bëri yooyu def wala yenn mbir yi mais saxaaba yi radiyallahu anhum ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñu ngi occupé wu plus maanaam maanaam yenn miracle yu bëri par na doo dégg ñu naan saxaaba yi defoon na miracle bi saxaaba bee defoon na miracle bee saxaaba bee def loolu doo koy dégg souvent saa yeneen bi sallallahu alayhi def daf def ay miracle ci yoon bi mu koy def moment bi mu koy defee moment la boo xamante ne dafa am mbir mu rëy boo xamante ne ci diine la aju ci la nekkoon mais du def miracle nii kese ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa yelloo muy def miracle parce que ab yeneen la ci loolu moo koy dëggal mais saxaaba yi radiyallahu boo leen seetloo bu baax a baax du niiw a niiw a niiw a niiw par rapport ak seen nombre par rapport ak seen màggaay ay xeetu mais loolu bi tax mooy ne ñoom dañoo occupé wu ci lu gën loolu mooy ne dañuy teg seen tànk ci lu alxuraan jàngale lu yéen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale maanaam loolu ak lu fekk ñu war ko transmettre loolu moom moo moo leen occupé moo leen préoccupé ba tax amuñu saawu di détourné wu seen xel ak seen xol ci leneen luy mën a tax miracle di mën a juddoo ci loolu parce que loolu parce que yàlla rek la ñu def objectif te ay muhammad yi yuuna c'est-à-dire que ñoom askanelewuñ seen bopp ci kenn wala ci lenn lu dul ci yàlla ak yeneen tam sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg nag dëgg dëgg dëgg yegg ci yàlla fokk nga mel noonu maanaam dañuy il ñi nit ñi lépp yeneen ci bi rek sallallahu alayhi wa sallam ngay sa kanam mu jeex amul leneen parce que leneen lu ci nekk beneen barrière la loola tarixa bi ñu ngi ubbi saa xam jox ko mu ne ko tarixa bi sama tarixa la man yéen yàlla ko xamal sallallahu alayhi wasallam wala mu ne ko tarixatul muhammadiyya la voie muhammadienne mais malheureusement lii def nañ ko ay waaw yeneen voilà léegi def nañ ko ay yoonu sëriñ diw yoonu sëriñ diw waa kër sëñ diw waa kër sëñ diw au lieu ñu ne waa kër yeneen ci bi rek sallallahu alayhi wasallam léegi def nañ ko voilà mboolooy mboolooy ñoom Samba mboolooy ñoom Demba mboolooy ñoom Ibra mbooloo mboolooy ñoom ah ñoom Ngañ mbooloo ñooy ñoom maanaam def koy mbooloo yu bare bare mboolooy ñoom ñoom Yazid mboolooy ñoom Usaama te léegi tey sax gars yi commencé di di di guddi mbooloo ñoom sax ñoom fóot ak ñeneen ak ñeneen ñii de mbooloo bii yeneen ci saa saa nee na ko say say say say taalibe samay taalibe la say àndandoo samay àndandoo la waaw loolu du du du ngeen. chaque jar na loolu la ko yàlla yéen di wax saa ko sa taalibe yi samay def la te ñi ngi àndal samay samay yëpp la. samay saxaaba lañ ainsi de suite maanaam mooy yeneen ci di da boppam la leen askanale salaasa mais lan moo tax ñuy bëgg di jéggi loolu di askanale seen bopp ci keneen ku dul yeneen ci bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam ak jëmmi seen ci jàll gaan bi nga xam xam na la kenn moom moo tax ak mu am loolu comme niñ ko laajee ngëneel yu mag yi yëpp lu tax ñu am ko est ce que mbir mi ci boppam laay def ji maanaam tarixa ak man déedéet parce que man la aussi addina yi malheureusement léegi moom li yàlla xam nga ko waaw wallaahi waaw. waaw bu bu bu bu wax. lu tax en fait sànq ba nga wax ba nga commencé lu tax en fait pour benn partie boo xam ne nii moom ñun la ñu gën a soxla. non non non jinne yi di jëf luñ ak ñoom wala am ak ñoom benn relation bu mu mën par exemple damay sikkar sikkar sàngam ma boole ci benn turu jinne wala damay def nangam pour jinne bi di ma rendre service sàngam wala jinne bi daf may teeñoo man daf ma laaj ne ma ñu am collaboration ci nangam hatta bu dee ñi nga xamante ne ay jullit lañ ci ñoom ginnaaw loolu moom maanaam ñoom noonu lañ bindoo parce que yàlla dina la bindee ci tax tax te tax

maanaam nit ñi gis nga jinne bi gën a xel mi yor mooy comme xelu xale yi xel yooyu la yor jinne yi gën a xel moom lañ yor loolu day bokk dafa bokk sax ci li tax ñu naqaree convaincre ci dara parce que pour nga résoudre leen ba ñu comprendre ne lii nga wax nii kat yàlla la maanaam loolu bokk na ci mbir yi gën looloo tax ngay julli rek yenn junni jullit par exemple junni jullit mën a dugg ci nit ba pare jàpp na ne ba pare junni bu duggee ci nit jàpp na ne propriétaire la maanaam war naa mën a dëkk fii mais lu tax ma war a génn fii te man maa ngi dund tranquillement fii nga war ko wax ne ko da nga nekk di tooñ da ngay gaañ kii da ngay def lii nii nii moom jàpp na ne non non mais non maanaam loolu rek rek xam nga ñun ñii ñëpp mën nañu ko comprendre facilement ci ñetti baat non ñoom mën nga leen a expliquer fii ba ñoom pour loolu ñu comprendre ko te difficile parce que comme xale yi lañ ne liñ bëgg rek la ñu xam te jinne yi moo tax ñoom boo xësee ba am ñoom ay relation laa bu dañu am fu ñu jaar ak ñoom tôt ou tard dinañu la jéem a yàqal dara te plus nga leen di fréquenter plus ngay am discours yu benn maanaam mooy say say waxtaan waxtaanu mbóosóor lay doon ba pare dañuy bëri ay mbir yoo xamante ne da nga koy faral di wax maanaam di di di di di di maanaam wax yëpp day retourné wu ci sa màngaay yow voilà <laughs> maanaam di wax sa bopp lu bëri beneen bi ci def tamit day bokk ci <laughs> li ñuy def <laughs> euh, plus nga leen di fréquenté plus ngay nekk koo xamante ne dañuy rëy tamit ba pare dañuy mën di lore ba pare jàpp ne defoo lu garaaw seetluwuloo ni gars yi liggéeyaat yi ñu di dem ci loolu ku ku ku xam milieu boobu dina ko xam li ma wax milieu sëriñ si maanaam sëriñ la xalaat laa ko déglu tan sëriñ tan wax ñooñu la dama bëgg nii la tudd nii la sant ndeyam nii la tudd liggéey yël ma ko defal ma ko nangam ñoom dinañ ko def ñoom jàpp ne nii ñoom dañu doon bon pour ñoom indi tur bi def kooku moom moo def lu garaaw pour ñoom ñoom dañu garaaw parce que lu tax parce que jinne yi ñu nekkal seytaane yi ñu fréquenté ñoom ñoo mujj ñoom maanaam ñoo jaxasoo ak ñoom ba seen xel nëkk comme xelu ñoom seytaane yi ñu mel maanaam ñoom du xam nga ngeen fi toll facilement de comprendre que li yow ñu ñëw indi tur bi dama liggéeyal ma ma liggéey ko pour mu dee wala pour problème mu am problème sàngam ak sàngam fi mu toll képp kenn mbooloo xam na ni man responsable laa su ko defee mais ñoom jàpp ñu ne responsable lañ parce que tellement que seen mentalité day biéwee day yàqu carrément moo tax dañ ciy gis kuñ kuñ ñoom ne mais yow la ndekete bu ma xamoon ni yow la du ma ko def ah wala yooyu noonu maam te jàpp na ne bu waxee loolu de waa ñëw na carrément moom loolu lay jàpp jàpp na ne waa de indiwoon ci suuf.